ci saar bii di luqmaan ñu ngi woon fi boroom bi tabaaraka wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa in jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa wa saaxibuhumaa fi ddunyaa macruufa wattabic sabiila man anaaba ilay summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluun muy laaya fukk yu ak juróom ba léegi ñu ngi ci ndénkaan yi nga xamante ne nii moom la sayyiduna luqmaan alxakiimu alayhi salaam doon dénk ki nga xam ne mooy doomam ji mu ne wa in jaahadaaka kon suñu boroom moo doon wax dugal ci biir wax ji ne dénk nañ ki nga xam ne mooy nit ki ñaari waa juróom ba wax yooyu yépp ne nag loolu da leen koo defal xéewal yooyu yépp ngir ngeen sant ma man borom bi tabaaraka wa taala wali waalidayka sant tamit sa ñaari waajur ilayal masir te ngeen xam ne yéen ñépp nag ci man ngeen di mujj waxoon nañ la looloo tax xadiis ba wax comme nim newee ci fi nga xamante nii mooy imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi soloo na ko ca adabul mufrad ak yeneeni boroom xam-xam rahmatullah alayhim que suñu ba yonent bi alayhi salaatu di wax ne ku dul sant boroom ku dul sant nit ñi doo sant boroom bi tabaaraka wa suñu borom nag di wax ne topp sa waajur yooyu yépp nag ak ak bi ma wax ngeen rafetal ci ñoom waaye wa in jaahadaaka bu dee nag dañoo yulli seen dayob coono nag ala an tushrika ngir ñoom liñ lay digal nag li nga xam ne moom lay digal cette fois-ci mooy loo xam ne bokkaale la an tushrika bii sa waajur yi nar laa digal loo xam ne da mooy danga may bokkaale man boroom bi maa lay salaka laysa laka bihi ilmun loo xam ne amoo ci xam-xam ndax bokkaale yàlla kenn mënu koo def di ci am xam-xam fala tutihuma mu ne bu boobaa nag doo leen topp waaw mooy loolu topp say waajur mooy du du lu ñu wax rek noonu la de déedéet bu dee ne dafa wuteeg li nga xam ne moom la alquran wàcce moom la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi jàngale loolu moom da ngay bañ doo leen topp waaye ca nag nam gën rafete moo tax mu ne bu leen topp fala tutihuma lépp lu jëme ci bokkaale daa tudd bokkaale ndax moo gën a garaaw waaye lépp loo xam ne mooy yàlla la say waajur ñu la ci naree dugal kenn ci ñoom wala ñoom ñaar ñépp suñu boroom nee na bu leen topp de waaye wa saaxibuhuma na nga ànd ak ñoom ñàkk leen a topp nag waxuñu ay wax nañ la liit nga bañ leen a topp tax nga dogook ñoom déedéet mu ne wa saaxibuhuma te del ànd ak ñoom sa ñaari waajur yoo yële fi duniyaa ci àddina gi maaruufan ci njekk mooy ni la ko borom bi sante lu gën a rafet nu mu rafete rek dee ko ànd ak ñoom même bu dee ne yenn yiñ lay digal te muy mooy yàlla doo ko def voilà ndax loolu laa taata li yonente mi alayhi salaatu wassalaam waxoon kenn du topp mbindeef bay mooy ki nga xam ne mooy ki bind de kon wattabia mu ne te na nga topp sabila man anaaba ilayhi na nanga topp boroom day wax jaam bi ñooy doomu aadama bi ne ko toppal yoonu képp koo xamante ne nii dafa jëm dellu ci man muy yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye yoonu képp koo xam ne ci tànk yonent bi alayhi salaatu salaam la topp kooku toppalaw yoonam ndax yoonam du la jëme fenn fudul ci borom bi la yax ci man borom bi tabaaraka wa taala waaye képp koo xam ne li muy woote ci boppam kese la ta boppam di neen kooku moom ba ko fay baax loolu mooy li nga xam ne amul sax kaa ñu dem te ñëw ginnaaw gi ilayya ci man marji'ukum moom ci mooy sama seenub delluwaay ci man la boroom bi ne tabaaraka wa taala fa unabbi'ukum bu ngeen ñëwee nag dinaa leen xabaare nag bi maa li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen ca kaw suuf na doon ko fa liggéey mu ne yaa bunayya seydinaa luqmaan di wax ba léegi alayhi salaam doom ji ne ko yaa bunayya ee yow sama doom ee yow sama doom innahaa yëgal ne intaku bu dee ne dafa nekk misqaala xabbatin loo xam ne lu toll ni benn pepp boo xamante ne nii dafa nekk min xardalin muy pepp boo xamante ne nii ci euh, peppu euh, kii la euh, mooy mooy mooy mooy poobar voilà pop pepp boo xamante ne ni moo poobar lay tolloo mooy xam nga popp poobar moom bu woowee mooy day nekk lu woyof mu ne loolu lu mus woyof woyof woyof na la leer ne fatakun fii saxra bu dee ne sa wërsëg daa nekk loo xamante ne nii dafa toll sax ni loolu nga xam ne daanaka mënoo loo koy peser ndax ni mu tuutee fekk fa takun yow nga nekk fii saxratin ciw xeer aw fi samaawaati wala ci asamaan yi aw fil ard wala nga nekk suuf mooy foo man ni nekk rek yati bi allah yëgal ne sa wërsëg goo gële sa borom dina ko ñoddi ba ci yow daldi la koy indil kon jarul nag uti wërsëg sàkku wërsëg kon jarul mooy sa boroom waaye lool mooy benn tekki bi waaye day tekki leneen yaa bunayya e yow samas ndoom intaku bu dee dafa nekk mithqaalu habbatin mooy bu dee dangaa defu bakkaar lu mu sew sew sew tuuti ba tollook pepp poobar bu dee ne loolu la sax nga foo man di nekk mooy bàkkaar boobu ba nga koy def nga làqat woon sax ci aw doj walla foo la man di nekk nga nekk ci asamaan yi walla ci suuf yi foo fi man di nekk borom bi dina ko teewal yawmal qiyaam daal di la ciy àtte ndax dara na bool ci moom inna allaha dëgg-dëgg borom bi latiifun mooy ki xew mooy ki xam sew sew yi xabiirun mooy ki deñ gumba mu ne ko yaa bunayya yow sama doom aqimi salaata taxawalal julli wa'mur bil ma'ruf yi tadeel dégal li nga xam ne mooy njekk nekkal koo xam ne digalaa koonu njekk nga wanha tadeel tere anil munkari ci li nga xam ne mooy lu ñaaw lu baaxul wa ala ma asaabat lii mooy al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar mooy digle njekk waaye tere li nga xamante ne mooy safaan képp nag koo xam ne ci noon nga dëkk foo jaar nit ñi dina am ñoo xam ne dinañu la xas am na ñoo xam ne bu ñu mënee dal ci sa sa der dinañu ko def am na ñoo xam ne sax bu ñëwee ba attenter sa dund mooy faxalaa faat ñu ko def kon nag mu ne ko loolu nag yaa bu na yi eh sama doom taxawal julli di digle njekk tey terelu ñaaw loolu moom foo jaar mooy ay musiba mooy ay ay nattu dina ju fekk biir kon bu boobaa wasbir na nga muñ ala ma asaabaka lépp lu lay dal ci jaamu yàlla googu digle lu baax tere lu bon lépp lu la ci dal bul mukk mukk am ku la wax lu ñaaw wala ku lay fexeel ba nga ne man rëccu naa li ma doon def loolu jullit du wax lool jullit du def lu baax ba pare naan rëccu naa ko ak luñ ko ci man di wax bu mu ne mukk rëccu naa lan laa ko doon defee déedéet ndax borom bee taxoon muy def kon lan moo tax mu doon def ku dul borom bi kon nan lay waxee ne parce que am na lu ko ci dal lu ko neexul rek mu naan man maa ko def sax bu ma xamoon du ma ko def déedéet loolu waxu saytaane moo la koy wax lool yow jàppal fi nga jàpp muñ te borom bi tax loolu la koy wax nii. gis nga mu ne walaatu sa'ir léegi nag mu koy jàngal leneen na ko walaatu sa'ir xaddaka linnaas te nag bul jël sa sa lex bi di ko di ko di ko fëlal nit ñi mooy di féete na la di leen bañ a xool ndax réeréelu boo nekkee nit ñi di jéem xool ne di wan ne ñoom daal duñ sa classe ba nga leen di xool ko quoi yenn xool yi wala tamshita bul dox fil ardi ci suuf maraxam nekk koo xam nga da ngay rëy rëylu de nekk di di di di jubilé di kontaan kontaan yoo xam ne borom bi taxul jàpp ne lépp ci yow la saar saam waxoon ne am na benn waay ci moom dadoo dadoo xëy sol ay yéreem yu kii di rëy rëy nag di di di ponkal ponkal lu suñu borom pëtëxal ko ci suuf mu ngay mu ngay wëy ca suuf ba ilaa yawmal qiyaam kon nag loolu mooy rëy rëy lu baaxul nekk fi di dox bëgg di jubile di kontaan waxuñu nga kontaan ndax borom bi xéewal yim la def loolu ëskay loolu waaye di ko def ngir di puukarewu ci kaw nit ñi di toj xolu ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi loolu lay tere inna allaha yëgal ne bi laa bokkul te bëggul kulla muxtaalin képp koo xamante ne nii moom daa nekk kuy rëy rëylu faxuurun nekk koo xamante ne nii moom dafa nekk koo xamante ne kuy rëy rëylu faxuurun ba nekk koo xam ne kuy puukarewu la ci ay yéeréem ak soloom ak waxam ak yooyu foog ne du mu moroomu nit ñi mu ne ko waqsid ba léegi Seydina Luqmaan di wax doom di radiyallahu anhuma mu ne ko waqsid fii mashika mu ne ko booy dox na nga nekk koo xam ne da ngay ci sa dox nekk koo xam ne dangay jublu dox dox gu correct gu normal mu fi nekk di bondeeg di kiris a dox di kii di bonde bondelu di wan ne yow yaay diw ci biir nit ñi mukk loolu façon doxin woowu fenn rekk la dagan mooy ci toolu xare bu ngeen nee ci noon yi voilà loolu la waaye sinon rek mooy yooyu moom dañ koo xaraamal de wax dut min sawtika te booy wax deel wàcc sa kàddu du yuuxu fu nekk ñu lay dégg nga yuuxu loolu baaxul nit koo xam ne fu mu toog même bu ñu nekkee seeni voisins yi sax ñeen dëkkaale yi ñépp sonn ndax buy wax di yuuxu ca kaw loolu lu ñaaw la mu ne ko wax du na nga wàccee min ko ci sa kàddu gi inna ankaral aswaat te nga xam ne kàddu gi nga xam ne mooy bi gën a yées te gën a naqari la sawtul xamiir yi wat naa ne mooy kàddu mbaam nga xam ne buy yuuxu noonu le yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na bu ngeen ko déggee na ngeen na ngeen muslu ci saytaane ndax moom shaytaane la gis waaye bu ngeen déggee ganaar guy sab moom na ngeen ñaan yërmande yàlla ndax moom malaaka la gis comme nim ne ci saxiix sayyidina eh, saxiixayn ci ña sax imaamul buxaari ak saxiix imaamu muslim rahmatullahi alayhima muy xadiisu mawlaana abu hurayra radiyallahu anhuma fii la ndénkaanem seydinaa luqmaan mi yem boo seetloo lan la dénk doom ji lu njëkk lan moo dénk lu lim ko njëkk a dégg mooy laa tushrik billah mooy ne mukk yaa bunayya yow sama doom voilà loolu la ko njëkk a wax laa tushrik billah bul bokkaale yàlla dara loolu mooy fondement wu lépp gis nga lépp loo xam ne mooy mooy tawhid jiituwu ko mooy foofu da ngay sonal sa bopp loolu nag ñu bari suñu jamono loolu lañ raw boo gisee ñu gaaw fëkk ñu benn xam-xam ci wàllu tawhid lu dul ay mbir yoo xam ne lañuy dégg fii ak fee ku ñëw fëkk leen dafa am yoo xam ne xale bu ndaw bi da ko ko war a xamal mu man di wéeru di di di nekk koo xamante ni di yaakaar di wéeru du am du am du du du tas yaakaaram du tas mukk am nga xam ne jël léppam jébbal ko boroomam tabaaraka wa taala xam ne moom mooy kiy def mooy kiy dindi te lépp lu xew moo ko dogal mu neex wala mu naqari ak yooyu xam yooyu da koo war a njëkk a xam xam borom bi tabaaraka wa taala yi nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne dafa jomb borom bi ci borom bi tabaaraka wa mooy dafa impossible ak yu mel noonu yooyu yépp nit ki bu ko xamul nga ñëw commencer ci moom di ko jàngal yeneen ku ñëw man koo nax moo tax ku ñëw boo seetloo ñàkk tax. waaju sàmba booy bu taxaw rek ne yonent la fële gars yi daal di koy topp am ay nit ñu ko topp wala muy wax ay wax yoo xam ne jàpp nañ ne garaaw na nga gis ñu bari seen rey seen diine mooy toog ci seen diine topp ko foog ne kooku li leen di wax naan baatin baatin alors que yooyu yëpp ay baatil la ay neen la yoo xamante ne nii lépp li ko indi yëpp mooy ñàkk topp njàngale mii naa Luqman te alxuraan suñu borom te indi ko fi ngir ñu yare ci gone yi tàmbalee noonu. xamal leen kan mooy borom bi tabaaraka wa taala yow waajur yi bu dee xamoo ko loolu du lay seetal koo xam ne xam-xamam leer na te tegu na ci li nga xam ne mooy njàngalem yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga yóbbu ko muy jàngal sa muy jàngal sa doom xamal ko yi nga xam ne manu la ñàkk digganteem ak boroomam digganteem ak ni ñu war a jàppe malaaka yi ni ñu war a gëme yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ni ñu war a gëme yawmal qiyaam li nga xamante ne mooy dogal bu neex bi am bu naqari bi xamal leen loolu lépp